léegi nag sëriñ bi war a tontu radiyallahu anhu wa ardaah mu ne fa qaala radiyallahu anhu mu ne fa qaala mu wax moom Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaagh radiyallahu anhu mu daal di wax mu ne ajzaa'u an-nubuwwati huwa maa sabaqa fi ajzaa'i aadamiyatihaa wa fi ajzaa'i qabdihaa wa fi ajzaa'i bastiha wa fi ajzaa'iha hiya bi nafsiha léegi mu tontu mu ne mu ne ajzaa'u nubuwwa mu ne ko pàcc prophétie boobu yonent ma saa saam di wax ci xadiis bii mooy mu ne ko mooy <laughs> mu ne ko mooy huwa ma sabaqa mooy li nga xam ne robboon na ma leeraloon la ko yow taalibe bi mooy li nga xam ne romboon na ma leeraloon la ko fii ajza'i adamiyatiha ci kojug li nga xam ne mooy côté adamikam mooy yonent bay saa saam kojug aadamaam maam aadamaam alayhi salaatu wassalaam wa fi ajza'i qabdiha ak ci wàll ya nga xamante ne nii mooy wàllu euh, euh, ak qabd mooy Euh, li nga xamante ni mooy ak nëbam wa fi ajza'i bastiha ak ci ay wàllu li nga xamante ne mooy ak ak ak ak ak ak tàllalam ñëpp mooy contraire u mooy contraire u ñëpp mooy tàllal waaw wa fi ajza'iha hiya bi nafsiha ak ay wàllam ya nga xam ne moom ci boppam ay wàllam mooy am nubuwa en fait lii nii pour nga comprendre li sëriñ bi di tontu ni radiyallahu anhu mooy en fait bi daa am lu mu ko njëkkoon a laaj daa am lu mu ko laajoon loo xamante ne mu leeraloon ko ci mooy xadiis li nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne eh, eh, eh, bi mu naan inna haadha al-qur'aan ala sab'ati ahruf yonent bi alay saatu salaam ne alquran jii de dañ koo wàcce ala sab'ati ahruf ci juróom-ñaari wàll bi mu ko laajee loolu ah hadis boobu la ko laaj léegi nag mu ko doon leeral ci la ko doon leerale ba ne ko bon <laughs> mu ne ko noo man fekk nee na dama ko laaj lu bari waaw mu tontu ma ay tontu yu bari daal yu wuti waaye daal sama bakkan des na man daal am na loo xam ne dese na ma ci kii daal léegi nag benn bés ma ne ko man laajuma la sëriñ bi lu dul li ci yonent bi alayhi salaam namm laa bëgg nga wax ma mu ne ko bu subaa dinaa la tontu insha allah ba suba jotee nee na sëriñ bi ne ma mu ne te dëggu dëgg na ci wax mu ne man sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an muraadihi bi hadha al-hadith fa wa sallam <laughs> mu ne sëriñ bi ne ko man laaj bi nga ma doon laaj fan yi yëpp ma lay tontu nga gis ne nga jàpp ne des na après démb nga ne ma di man li ma laaj mooy li ci yonent bi saa saam namm mu ne ko man nag mu ne ko ba suba insha allah dinaa la tontu sëriñ bi yonent bi saa saam la ko laaj ne ko yonent bi saa lan ngeen jublu ci wax ji nga wax ne gi ngeen wax ne inna hadha al quran unzila ala sab'ati ahruf lan ngeen ci jublu yonent bi saa daal di koy leeral moo tax loolu <laughs> lay wax ne mu ñëw ne ko nag ca suba ga mu ne ko laaj naa ko sa'altu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa ajaabani mu ne laaj naa yonent bay saasaam lan la jublu ci loolee tontu na ma lan la ci jublu mu ne sëriñ bi ñetti fan toog naa koog moom mu may leeral namm namm yonent bay saasaam ci inna hadha al quran unzila ala sab'ati ahruf al quran bi dañ koo wàcc ci juróom-ñaari wàlla waaw wa min annaasi man ya'budu allah ala xaraf xaraf xaraf <laughs> mooy wàll voilà euh, du lettre kese comme ni nga xam ne noonu lañ jàppe araf ay waxal araf bi ñaat lan la mooy xaraf euh, mooy ay wàlla waaw moo tax borom bi wax lool ne am na ci nit ñi ñoo xam ne moom ñoom euh, dañuy jaamu yàlla ala xarfin quoi <laughs> waaw mooy ci wàllu ñoom daal bu mbir yi neexee in fa in asaabahu xayrun itmanna bi wa in asaabathu fitnatun qalaba ala euh, wajhi xasira ad-dunya wal axira dhalika huwa al-xusraanul ñoom ñoom diine ju neex lañ xam waaw waaw loolu moom lu yéeme la waaw léegi nag euh, xadiis boobu en bi muy tontu loolu di ko leeral ginnaaw bi ko yonente bay saam waxee te en fait lii nii euh, dafa am lëkkaale dafa am lëkkaale bu rëy ak gis nga xadis bi ci al imaam al xaafizu Nawawi tey gis nga buy pare yonente bay saam buñ paree xadis bi ndax bunt bi yëpp ñaari xadis yi ñoo ci gën a bari wax mooy xadiis bii ñu nekk ak xadis bi mu ci teg waaw ak xadis bi mu ci teg mooy que ne képp fu koo xam ne gis nga ma man ra'aani fil manaan fa sayaraani fil yaqaza laa yatamasalu shaytaanu bii képp koo xamante ne nii gis nga ma man yonent bi alayhi salaam ba léegi Seydina Abu Hurayra mooy xadis 840 bi buñ paree ci 839 bii ñu nekk ci moom la ñuy dal ku ma gis ci gént di nga ma gis ci jéebéer mooy ci loo xam ne doon nelaw ndax seytaane du jël sama forme di manula niru niruloog nag léegi loolu dafa am lëkkaale bu rëy ak bu boobaa buñ agsee foofu dinañ gën a taxaw affaire bi nga ne ah taxawal yow kii kañ la doon dund ma wax naa la taalibeem bi ban année la doon dund te moom foofu la <laughs> moom moo njëkk a génn ta àddina taalibeem bi ndax Cheikh Abdul Aziz euh, bi muy génn àddina matul amalu 40 ans waaw ku teel a génn àddina la radiyallahu anhu waaye qad mala ad-dunya wallahi bi ilmihi wa irfanihi waaw waaw kon eh, moom di nga xam ne euh, daa gis yonent waayu saa euh, waaw <laughs> mu laaj ko <laughs> waaw léegi bu ñu ñëwee foofu amit questionnement bi dina gën leer ndax bu boobaa euh, dinañ ci taxaw dinañ ci taxaw insha allah voilà parce que mbir la moo xamante ni bari na ñoo xamante ne dañ koy bañ naan non non yonent waayu saa saa koo xamante ne kuy dund mënula gis koo xamante ne nii dundatul ak yu mel noonu lu dul ci gént ak yooyu waaye gis ko nii. muy dund mu mooy comme man fay ni nga toogee di ma xool ma lay xool wala yow ma dajeeg yow yow miy dégg nga gis ma ma gis la comme noonu nga may ma dajeeg yonent bay saa salaam gis ko alors que yonent bay saa salaam bu mu génnee àddina am na ñu koy bañ waaw loolu en tout cas dinañ ci ñëw insha allah bu boobaa di <laughs> affaire bi dina gën a leeru tax lii nii eh, eh, eh, <laughs> mu ne léegi kon mu ne dama ma toog ak sëriñ bi kon bi ma mu leeral ma ñetti fan. mu may leeral li yonent bi alayhi salaam euh, daal di euh, euh, daal di namm ci wax ji léegi nag bi mu koy leeral foofu la ko doon xamal ne en fait xaraf yi daa am ay xaraf yoo xam ne yu yu biti la ak yoo xamante ne yu biir waaw te lool ci xadiis yonent bi alayhi salaam bon en fait dañoo taxul a jóg parce que sara xadiis boobu taxu ñoo jóg ko wax voilà innama unzila hadha alquran ala sab'ati ahruf loolu loolu taxuñoo jóg kon mooy léegi daal bi muy kii après ay wàll la ci la ne ko yonent bay saa saam ci mooy li muy wax yonent bay saa saam ko wax moo ko xamal léegi nag alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu ne ko sabatu ahruf yooyu xam nga loolu la ci jublu ay leer la waaw ay leer la yoo xamante ne yooyu juróom-ñaar muy ay wàll yoo xamante ne borom bi buy wàcc alquran bi ci borom bi tabaaraka wa ci ci yonentam bi alayhi salaatu wassalaam ci wàll yooyee la koy wàcc léegi mag mu ko doon leeral ne ko juróom-ñaar yooyu mooy xarfu nubuwati wa xarfu risalati wa xarfu aadamiyati wa xarfu ruux wa xarfu alhamdulillah wa xarfu ilmi wa xarfu qabdi wa xarfu yii la xarfu risala bi ci njëkk xarfu nubuwa mooy araf bi nga xam ne mooy wàll wi nga xamante ne nii ci côté le moom mu nekk yonent ku yàlla solo defal ko xam-xam boo xamante ne nii moom lay defal yonent yi tam moom mu ëppale ci ñëpp ak xarfu risaala ak wàll wi nga xamante ne nii moom yonent gi mu nekk waaye ak yonent gi mu ko yónni ak xarful aadam yi ak wàll woo xam ne mooy le fait moom mu kojoo ci maam aadama alayhi salaatu wassalaam wa xarfu ruux ak wàll wi nga xamante ne ci ruux bi nga xamante ne ci borom bi tabaaraka wa taala la jóge wa nafaxtu fiihi min ruuhi maa ëf ci moom sama ruux wa xarful ilmi ak wàll wi nga xam ne ci côté xam-xam la wa xarful qabdi ak wàll wi nga xamante ne mooy ñëpp wa xarful basti ak wàll wi nga xamante ne nii mooy tàllal mooy yaatalal la mbir yi daal di lay eh, eh, eh, tàllalal la affaire yi mu ne ko ñe juróom-ñaar yii wàll yi moom la yonent bay saa saam di wax fële waaw léegi léegi nag ci yooyu noonu moom la koy wax nag ci ci hadis bii nii ne ko xam ne du du dégg nga fi aadamiya xarful aadamiya ah ak xarfu al ruux al ilm al qabd al bast ak xarfu nubuwa bi mu jiite bi mu njëkke loolu nag la ne ko nag ginnaaw bon après euh, mu ne ko nag après dina ñëw léegi euh, euh, ci xaraf yooyu nga xam ne ñoom tamit dañoo diviser wu dina ko leeral léegi mu ne <laughs> mu mu ne ko nag moom Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaahu taala anhu mu ne ko kon eh, lii nii ajzaa'u nubuwwa wàll prophétie gi yonent bay saa saam di wax fii mooy li jiitu woon ma waxoon na ko kon ci doon la ko leeral a xadiis boobee fii ajzaa'i aadamiyatiha ci wàll yi nga xam ne moom la ñeel moom yonent bay saa saam nga xam ne ci kojug li nekk kojug maam aadama ci côté goobele waaw euh, léegi nag euh, foofu taxawal parce que euh, moom dina ko leeral <laughs> parce que dina foofu leeraloon na ko xoolal nañ xool nañ wax liñ wax ba pare léegi mu ne mu ne kon mooy li nga xamante ne nii wa amma mu ne ajza'un nubuwwati woon ma sabaqa mooy li nga xam ne romboon na fi ajza'i adamiyatiha wa fi ajza'i qabdiha wa fi ajza'i bastiha wa fi ajza'iha hiya bi nafsiha voilà mooy kon ñeenti parti ñeenti wàll ci juróom-ñaar yële moom la ne loolu la yonent bay saa saam jublu fii xam nga amoon nga xarful euh, nubuwa xarful risaala xarful ruux xarful ilm xarful euh, li nga xam ne euh, mooy al aadamiya al ilm ilm ilm ak ruux ak bast ak aadamiya léegi nag mu ne ko ñeenti foofu ngay jël ñeenti parti yoo xam ne moom la yonent bay saasaam jublu fi jublu fii mooy yan mooy bi nga xamante ne nii aadami yegi waaw parti yéeg yi ak parti xabd gi mooy mooy ñëb gi ak parti bast bi mooy tallal bi ak parti bi nga xamante ne nii mooy ak nubu wat ci boppam ñeenti yooyu moom la yonent bay saasaam jublu jublu fii bi mu naan eh, ci suñu hadis bi ne euh, euh, euh, ru'ya al-mu'min ar-rajul as-salih <laughs> daa bokk min sittatin juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa mu ne ajza yooyu ci mi muy wax ci nubuwwa yi loolu la léegi nag mu ne fa qaala radiyallahu anhu léegi nag mu moom moom amma ajza léegi nag mu koy leeralal amma ajza adamiyatiha mu ne kanta partie yi nga xamante ne wàll yi nga xam ne ñooy côté maam aadamaam alayhi salaatu wassalaam mu ne fa kamaalu suurati zaahira waaw mooy day matuk as-suuratu zaahira mooy meloom bi ko borom bi tëgg mela la ko bi feeñ nii moom alayhi salaatu wassalaam moo tax moo dàqoon ci ku yàlla bind ajmalu naasi ahsanu naasi ala al itlaaqi muhammad sallallahu alayhi wa mooy day dafa matoon mat as-suura az-zaahira bu feeñ bi wa kamaalul xawaas mooy loolu dangay ngay compter nag ay ay la <laughs> mooy ay partie la ah voilà il faut pas foog ne da ngay wax rek di dem waaw mooy mu ne kon wa kamaalul xawaasi ni mu mate ci bind ci biti noonu la mate wa kamaalul xawaasi zaahira gis nga saasam yi nga xam ne dañoo feeñ liñ naan les cinq sens dafa borom bi da koo matal yi mu gën a mate ko defale muy ñaar wa kamaalu suuratil baatina gis nga biti bi noonu ni mu ni mel biir bi daa fekk biir bee biir bee raw ak matuk li nga xam ne ak suuratul baatina waaw mooy melo gi ko borom bi melale al baatina gi nga xam ne dafa biire waaye wa xawaasil baatina waaye naka noonu mooy lim la wax fee kamaalul suurati zahira ak kamaalul xawaas al zahira loolu ña yoon ñaar ñoo jël seen opposé mooy li ci biir kamaalu as suurati al baatina wa kamaalul xawaas al va al baatina waaw kon nga am boo ko boolee muy ñeent waaw mooy matuk sens yi nga xam ne intérieur la ndax lépp lu nekk ci biti nekkul lu dul ne miroir la ci loo xam ne daa nekk ci biir voilà léegi nag mu ne wa zukuriya juróomeel bi mooy az-zukuriya mooy nekk góor gi mu nekk góor waaw az allahu akbar allahu akbar loolu euh, mu ne loolu ci la léegi euh, euh, en fait li tax taxawuñ ci lii parce que buñ ci day gën a nañuy wax li ñuy wax après buñ gisee ne am na luñ jara leeral ñu leeral ko mu ne ak wa zukuriya wa nazon kon loolu mooy cinq wa nazu hazz shaytaan ak këst gi nga xam ne moom la wàllu wi shaytaan ne naroon na am ci moom lool moo tax yeneen bay saa saam ba mu newee tuut tànk demoon ca banu Saad malaaka yi ñëwoon daal di xotti dënnam da am luñ ci génne daal di koy raxas voilà loolu lañ doon génne ci moom mooy wàllu shaytaane wi nga xam ne naroon boo xam ne euh, euh, jaam bu juddu da koy amaale boroom bi setal ko ci lool këtt ko waaw wàllu shaytaane wa kamalul aqli waaye ak matal loolu mooy juróom-ñaar gi xelam moo xam ne day mat sëkk mu ne fa hadihi sab'a seta ngi kon mooy ajza'u aada al aadamiya wala juz'ul aadamiya ajza'u aadamiyatiha dafa am dafa composé wu ci set mbir juróom-ñaari mbir muy kamaalu suuratu zaahira ah matuk melo gu feeñ gi gi feeñ ci biti wa kamaalul xawaasi zaahira na ko noonu matuk li nga xam ne mooy saasam yu yi yi ci biti wa kamaalu suuratul na muy opposé ñaar yee ñetteel matuk li nga xamante ne nii mooy meloom bi nga xam ne dafa nëbbu wa kamaalul xawaasil na waaye matuk li nga xam ne mooy saas yi nga xam ne dafa nëbbu wa zukuur ya ak li mu nekk def def ko mu nekk góor ah wanaza hazu shaytaan ak gi xam ne moom lay xëcc wàllu shaytaane naka noonu wa kamaalil aqli ak li nga xam ne mooy matu xel mu ne ko setangoo wa hadihi sab'a jàppal sëriñ bi leeral taalibeen bi ne ko juróom ñaari gi mu ne ko wa amma ajza'u qabdiha mu ne ko kanta li nga xamante ne nii mooy partie yi nga xamante ne mooy ñëb ji ak ñëbam mu ne ko fa hassatu sariya fi zaat mooy li nga xamante ne nii sens bi nga xam ne day daw ci euh, nekk-nekku nekk-nekkam moom waaw moom alayhi salaatu wassalaam allahu akbar day daw ci moom day daw allahu akbar waaye benn ngoog mu mu mu mu ne wal insaaf ñaareel mooy koo xam ne day jub juste waaw day juste wan nufrati anil dëbb ak daw loo xamante ne lépp lu baaxul lépp lu wuteeg li ko yàlla teg muy ak mbaax ak leer ak bëgg yàlla sopp yàlla ni mu koy bañe loolu moo taxoon yonent bay sa saam daal di woon bañ façon abu jëndi nii ak façon lépp loo xamante ne ak nifaq la ak loo xamante ne nii dafa wuteeg li yàlla bëgg ni mu ko doon bañe moom alayhi salaatu wassalaam mooy daw ci loo xam ne dafa wuteeg li yàlla bëgg waaw wa adam al hayaa min qawl al haqq bañ a am kersa ci wax dëgg bu dëgg taxawee moom dina la ko wax waaw ak teggin yi ñi na mat waaye moom di dëgg moom dina la ko wax waaw wa adam al hayaa min qawl al haqq kon ka atango moom ci di di di di di di doxe li nga xam ne mooy ndigalu borom bi di ko ni mu gën a waaw wal mayl ilal jins waaye mu jéng mooy bi nga xamante ne bii mooy euh, cinquième ah wax nañ alxasatu saariya al insaf nafratu ala anil didd wa adamul haya min qawlil haqq imtisalul amr wal mayl six waaw wal maylu ilal jins mooy jéng gi nga xam ne lépp loo xam ne lu baax la ci noonu lay jéng ci lool bu déggee nit di wax laa ilaha illa allah yonent bi alay saa saam léppam ci biiram baatinam ak biiram ak bitim léppay ubbeeku ngir nangu mi nangu li nga xam ne mooy wax jooju ak ci li nga xam ne mooy mbóot yi nekk ci biir moom la naan al maylu ilal jins lépp lu niru li nga xam ne mooy mbag mbaax ak li ko yàlla teg ak li loo xam ne niroog moom ni nga xam ne noonu lay jéng jëm ci moom waaw moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam voilà moom loolu mu mooy al maylu ala ila al jins wal quwwati al fi l intimashi waaw mooy am force boo xam ne dafa mat sëkk waaw fil inkimash inkimash avec inkimash mooy li nga xamante ne mooy buñ naan daa euh, nit dellu ci boppam mel ni lu rétréci lu rétracté nga xamante ne nii malgré day dellu day mën a dellu ci boppam waaw delluwaat xam li ko boroom bi may xam ne du lu ndaw xam li ko por borom bi yëkkati mu xam ne du lu ndaw te loolu lépp nag bu koy def mooy pour lan la pour dellu ci boroomam tabaaraka wa ngir nekk koo xamante ni di ko di ko sant ci loo xam ne du dakk waaw di ko sant moom boroom bi tabaaraka wa ci loo xamante ni du dakk allahu akbar allahu akbar quwwatul intimash waaw waaw nga xam ne Ah, lépp loo xam ne da dafa jub da koo jublu lépp lu mu jublu ba téye ko dara du rot ci loolu waaw dara lépp loo xamante ne ci wàllu xam wàllu li nga xamante ne même ci bitit ñi ndax force bi ko borom bi di jox waaw boo xam ne kenn manu koo kenn manu la ko misaale bu téye dara dara du rot man da nekk waaw allahu akbar ak loolu lu mu baree baree bari ñu jàpp ne looy lii moom nit bu ko téye day tasaaroo lii jaar ne non moom bu ko téye ndax quwwatul inkimash boobu ko boroom bi defal allahu akbar léegi nag bi mu ko waxee lii mu ne ko fa hadihi sabaa ne ko juróom-ñaari ngi hmm? boo ko boolee juróom-ñaari njëkk ci bële ak yii mooy a a nga amaat beneen set ajza'u qabdiha adamiyatiha qabdiha wa gi mu ne ko amma ajza'u bastiha kanta wàll yi nga xam ne mooy tàllalam fal farahul kaamil muy mbigte goo xam ne day day day day day day day day mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk ak leer la gu yàlla gu biire gu yàllay def nga xamante ni ci nit ki day tax li feebaru xol yi nga xam ne mooy iñaan ah mere nit ñi ci loo xam ne du dara rëy rëylu nay ah di noonoom nit ñi ci loo xam ne yàlla digalu la ko du tus yooyu yëpp day day seey du am yow doo ko xam du exister waaw allahu akbar al faraxul kaamil billah ci yàlla wa sukunul ñaareel mooy day daleel yiw waaw lii koy dalal mooy li nga xam moo tax wa ju'ilat qurratu ayni fi salat ñu defal ma lii dalal sama xel ci julli lañ ko ci julli waaw allahu akbar waaw ak la goo xam ne borom bi tabaaraka wa taala bu la ko defalee yow yiw mooy nekk sa sa jiya mooy nekk sa jikko mooy yow doo xam ne du tiiw yiw rek nga mën a def amul leneen lu wuteeg moom lu mën a génn liñ naan c'est naturel ci moom sawaay wax lu baax daa naturel ci moom jëf lu baax day nag nekk yàllaa la ko defal waaw day bëgg yiw bëgg ay ñoñam waaw te xelam manula dem ci lu dul loolu lu dul loo xam ne dalay yóbbu ci yiw wala mu la ciy branché allahu akbar waaw te képp koo xam ne yiw nga ko yiw jamais mu fàtte la moo tax keroog al adi al Mut'im na adi lam ko defaloon même bu dee génn na àddina mu jàpp prisonnier badar yi nga xam dañu ñëwoon ngir fay islam mu ne law kaana al-Mut'im ibn Adiy hayyan fa sa'altani fa sa'alani ala haa'ulaa'i natnaa la taraktuhu lahu allah ndax yiiw gam leen defaloon gam ko defaloon moom alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne ni ci la ko waa Makka embargo moom ak ñoom bàyyi xam ba Abu Taalib ak soxnaam sa Sayyidatu Xadiija ak waa Banu Haashim ak jullit ñi ñu sonn al Mut'im ibn Adi bokk ci ñi nga xam ne ñoo brisé woon embargo ba yonent bay saa saam ba Badar génn na àddina waaye fàttewul woon jëf ju rafet joojee lu ko waral parce que lii ko borom bi tëgge waaw mooy sukuunul xayri nekk koo xam ne day dale al xayri fi zaati ci nekk nekkam waaw boo ko defalee yiw jamais mu fàtte la waaw waaye bu dee da nga koo defal lu ñaaw après man na koo fàtte moo tax waa Quraysh keroog bi bi bi ñëwee ah bi mu ubbee Makka ñu naan ko ma mu ne leen maa zanantum anni fa'ilun bikum ñu ne ko yow yaay ko tedd lan nga yaakaar na moom laa def ci yéen ñu ne ko yow yaay ci tedd doomu ko tedd mu ne izhabu fa antumus tulaqa allah waaw allahu akbar lu ko loolu mooy eh, li nga xam ne mooy loolu sukunul xayri fi zaat ah ñaareel wa fatxul xawaas az-zaahira ubbi gi nga xam ne moom la borom bi di ubbi sens yi nga xam ne dañoo feeñ waaye naka noonu muy ñett ngoog wa fatxul xawaas al-baatina naka noonu lay ubbee sens yi nga xam ne yooyu koju biir la wa maqaamu rifa waaw ak li nga xamante ne mooy eh, eh, eh, bërëb bi nga xam ne nga xam ne du du makaana la mooy statut bi ko yàlla yëkkati ar rifa bu yëkkatiku bi waaw yàllaa li ngay xam ne mooy doo boo xamee loolu doo tuutal sa bopp moom lañ doon wax ci am na jataay bi ñu doon gis euh, juste euh, avant jataay bi ñu naan euh, mooy di ñuy tàmbale kii bii <laughs> bi waa ji naan wa mimma zaadani sharafan wa tiihan wa kidtu bi axmusi ata'u thuraya duxuliya tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li allah boo xamee li la yàlla defal doo suufeel sa bopp loolu nag li la koy may mooy maqaamu rifaa waaw maqaamul rifan mooy bu ko borom bi solelee walla aadam ya yiñ gis ak qabdu beeg yooyu ak bastu bi yu yu ñu kii gis léegi day xam ne ah borom bi nag yëkkati ko waaw borom bi yëkkati ko te yii mu ko defal du ko jox ku nekk du ko jox lu dul koo xam ne dalaa yëkkati mu xam li nga xam ne moom la ko boroom bi defal fay lim ko defal loolu nag lim koy may mooy gën sant borom bi tabaaraka wa taala waaw waaw gën a sant borom bi tabaaraka wa taala wa bi ni'mati rabbika fa haddith bu gisee ñoo xam ne wax leen ko du jor fitna ñoom te dina leen gën a ci boroom bi mu leen koy wax ngir tamit ñoom ñu bëgg loolu xam ne lii am na lii mën naa nekk waaw ngir yàlla kon mu ne kon euh, boobaa ngoog <laughs> <laughs> Ah, wa léegi maqaamu rifa wa husnu tajaawuz waaw husnu tajaawuz mooy sixième bi mooy daa mën a jéggale moom lañ doon wax sànq bi mu naan waa Makka izhabu fa antumu tulaqa day jéggal képp ku ko tooñ waaw ku ñaawe jëme ci moom du la faye lool waaw idfa billati hiya ahsanu sayyi'a la ko boroomam wax del jañe li nga xamante ne nii mooy li rafet lu ñaaw buñ la ko defee jañe ko lu rafet loolu mooy husnu tajaawuz te bu la jéggalee doo doo doo doxati mukk dajeeg moom wala mu la koy fàpp rappeler di la wan ne moom jéggal naa la de waaye yow mii da ngay waaru ko waa yaa fi defoon nangam ak nangam déedéet Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu keroog li mu teggu ci julli ñi waa Uhud Uhud li leen dal daanaka ci moom lu jóge waaye bu mu tuubee amul benn bés bu ko yonent bay saa saam wane lool gis nañ da doon ànd ak moom lu bari ñuy dugg ci soxnaam di tànta ci moom di yaay Maymuna eh, ak yooyu ak tamit mu ko doon jiital ci armée yi ne ah waaye yow Xaalid yow mii ah, tuub nga nii waaye dangay ngay waaru de déedéet <laughs> waaw waaw <laughs> kon <laughs> mooy loolu lu ama am solo la mooy xusnu tajaawuz beneen ji mooy xafdu ah bu mujj bi ah, mooy xafdu janaaxi zulli ah, ah, mooy wàcce sa laaf waaw nga xam ne dangay nekk koo xamante ne nii da ngay woyof day woyof lool waaw waaw woyof wàcce boppam waaye ngir yàlla waaw am waxoon ne borom bi moo ma wax yu ma leen ngeen di ngeen eh, ngeen wàcce seen bopp tabu kenn ci yéen di yëkkatewu ci kaw keneen waaw léegi mu ne ko fa hadihi sab'a mu ne ko nag juróom-ñaare ngi waaw <laughs> kon mu ne ko juróom-ñaare ngi mu ne wa amma ajza'uha hiya bi nafsiha léegi nag mu ne ko kanta partie yi nga xam ne moom ci boppam man lay wax mooy nubuwa ajza'u nubuwati mu ne kàttaa bu dee alhamdulillah bu dee lool muy partie moom la naan hiya bi nafsiha fa qawlul haqq allahu akbar waaw mooy wax dëgg waaw wax dëgg allahu akbar allahu akbar wa sabri ak di muñ moo tax yeneen way saat saam waa Makka lu ne xoqatal nañ ko ne bur boo fi waxati si yi ngay wax Abu Talib jaa'u ila ammihi jiiman li yaxdulahu man yabghi bayda anuqin aqilan yula mi la borom la euh, Seydil Haaji Malik alayhi ridwanul maliki wax waaw gaa yi ñëw na ñetti yoon si maamam ji kii bokk nu mu tudd bàyyiti ngir mu gàcceel ko waaye ñooñu xamuñu <laughs> dañoo feebar ñoom Abu Jahli nag ñoom Abu Sufyan ak ñoom Utba ibn Rabi'a ak ñoom Shayba ak façon yooyee ñeenti ñaa ñetti yoon ngir mu mu lâché ko mu bàyyi yonent way saasam bañ koo protéger waaye ñooñ xamul xamante ne nii da ngay laaj nenu picc boo xam ne kenn mënu ko gis muy anu ko kenn masu koo gis nga bëgg koo am yow wam nga nekk boroom xel dees na la ŋàññ xam nga ne allahu akbar kon wax dëgg ak nu man di demee waaw fa kama mooy kon euh, euh, ajza'u nubuwati moo tax yonent yi da ngay gis lii ñoom ñëpp la ko yàlla defal te tamit du yonent kese la yàllay defal yii voilà waaw moo tax ngir nga nekk dono yonent bi alayhi salaam nag mooy il faut yii nii da koy matal waaw kooku lañ naan kii moom dono yonent bi la alayhi salaam moom moom moom moom rey leen ko waaye dina wax dëgg waaw bu dee dëggam jii mu wax ah moo tax ngeen bëgg koo génn ci àddina bi waaw dina fi génn de waaye nag dëgg ji day def ak moom waaw déedéet du ci dëgg kon euh, euh, loolee wa amma ajza'uha hiya bi nafsiha fa qawlul haqq mooy wax dëgg wax sabr tey muñ ndax képp kuy wax dëgg seytaane mi nga xam ne mooy l'incarnation de mbon ak lu baaxul ak fen ak kàcc ak wuruj moom ay soldaaram moom ci boppam dinañ jàmmarloo ak yow ngir jëflante ko ak yow loolu moom laa ma xaala du jeex loolu moom man du durut man da ñàkk waaw moo tax nag dangay ngay ànd ak muñ gu rëy moo tax yonent bay saa saa muñam gu rëy gi te loolu la doon ji sahaaba mi radiyallahu anhu biñ newee fële Makka lu nekk ñu teg leen ko ba Seydina Abd euh, euh, Xabbaab ibn al-Aratti radiyallahu anhu doon ñëw ne dañoo fekk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk ci euh, ronu Kaaba gi ñu ñëw naan ko waa alaa tastansurullaha lana waaye dox doo ñu ñaanal yàlla mu dimbali ñu mu jéggal ñu mu dimbali ñu bopp ndax lii ñuy dal ci metti ak yooyu ah ak yooyu mu leen di digal muñ ba wax leen ñi leen jiitu woon am ñoom dañ leen doon gas suul leen jël seen bopp yi di ci dawal si waaw di ko siyee te doonu leen tee ñu téye seen diine allahu kon wa sabr waaw kon qawlul wa sabr wax dëgg ak di muñ ci dëgg benn war rahmatil kaamila allahu akbar ak li nga xamante ni nii mooy am yërmande goo xam ne day ma sëkk moo tax borom bi ne ko ma arsalnaaka illaa rahmatan lil boo nee doono yonent bi sallallahu alayhi borom bi defal lii yow en yërmande gi ngay amal addina bi waa àddina bi ko koo mënuñu koo xam non mënuñoo koo takyif di xam naka la demeek wala di di ko soupçonner léeg-léeg léegi ay alaamaatam day feeñ waaye ñu bari lu dul ku yàlla bëgg gindi moo gis loolu ah yonent bay sa sam li ma ne doon def waa Quraysh ngir ñu ndax la yërmande bu rëy ñu génn xam ne ne ñii ala safa jurubin har ñii ñu ngi ci buntu peggu sawara muy def lu ne lu tax ndax lii ko borom bi mooñe ar rahmatul nga xam ne mooy rahmatud dunya wal wal ma arsalnaaka illaa rahmatan lil borom bi ne moo tax yónni wuñu la lu dul nga nekk yërmande ngir képp koo xam ne borom bi mooy sa rabu al alamin mooy ko dut lahum waaw daa nekk yërmande ngir ñoom allahu akbar moo tax ar rahmatul waaw yërmande gi nga xam ne daa mat sëkk wal maarifatu billahi ak nand xam ne ak nand ci yàlla di ko jaare ci yàlla mu lay wëññal ay mbir ci boppam moom borom bi tabaaraka wa nga xam ne màgg na tedd na wal xawfu taam min waaye loolu nag dalay may nga am piit ragal boo xam ne gu mat sëkk koy ragal sa borom waaw gooy ragal sa borom allahu akbar mu ne wa buudul baatil sinkin ak bañ gi nga xam ne moom ngay bañ neen waaw <laughs> waaw moom ngay bañ neen mais neen da koy bañ waayow comme pas possible waaw mooy lépp luñ la wax rek moo tax eh, jëlal gis nga yi boo xamee boo jàng aaya alquran yi da ngay gis aaya yi affaire yi ni muy feeñe loo yonent yàlla bu saa saam li nga xam ne noonu la ñu meloon quoi ak seeni ñoñ waaw waaw waaw ak noonu lañ meloon ak seeni ñoñ nim leen mettee woon kéefir gi ñu nekk waaw wal boo bu'dul baatili nekk koo xam dangay ngay bañ leen bañ li nga xam ne mooy caaxaan sori caaxaan bañ ko wal afu ak di jéggale waaw loolu ci nubuwa partie boobu da ci am comme ni mu amee partie biñ génn allahu akbar mu ne ko fa hadihi sab'a mu ne ko sete gi ñaata lañ fi romb mu ne ko wa majmu'u zalika thamaniya mu ne ko boo jëlee mooy li mu ko wax ajza'u adamiyatiha mu ne mooy euh, euh, partie yi nga xam ne ci côté aadamaam la alayhi salaatu wassalaam mu nekk lan set ñu ko ñu ñu ñu ñu ñu composé wu ci juróom-ñaari mbir ajza'u qabdiha ak nubam mu composé wu ci juróom-ñaari mbir muy set plus sept égale quatorze ah mu ne ko wa ajza'u bastiha ak yi nga xam ne mooy partie tàllalam mu composé wu ci set wa ajzaiha bi nafsiha ak yi nga xam ne mooy ajza'un nubuwa bi nubuwa euh, boobu mu composé wu ci set muy sept plus sept tamit muy quatorze kon quatorze plus quatorze égale vingt-huit moo tax mu ne ko Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbar ash-Sharif al-Maghribi al-Fasi radiyallahu anhu mu ne ko nag mu ne taalibe bi wa majmu'u dhalika thamaniyatun thamaniyatun wa ishrun thamaniya wa ishrun mu ne ko boo boolee lii yëpp xam nga lu mu doon muy vingt-huit mooy li ñu wax léegi quatorze plus quatorze ndax bu ci nekk quatre mbir la aadamiya ah bast qabd nubuwa waaw ajza'u adamiyatiha ajza'u qabdiha ajza'u bastiha ajza'u nubuwa an nubuwa léegi loolu noonu boo ci jëlee bu nekk muy quatre yooyu bu nekk euh, nekk sept euh, la sa la nekk sa ron la moo la composé quatre fois sept da lay dox vingt-huit mu ne ko kon lii vingt-huit la mu ne waqad sabaqa sharh al aj hadhihi al ajza kama yanbaghi mu ne ko nag euh, euh, yii ma la wax nag mooy partie yi leeral la ko jàlloon na mooy bi muy shara hadith bi ñu la wax tànk innama unzila hadha al qur'an ala sab'ati ahruf mu ne ko loolu jàlloon na faraaji'uhu fii ma sabaq kon yëraat ko delluwaat ci li nga xam ne mooy li romboon allahu akbar